ndax parce que am na yoo xam ne dañ koy xaraamal ci jàkka dañ koy tere ci jàkka comme koo xam ne day publicité am marchandise loolu manu la ne loolu manu la ne même bu dee xabbatu sawda ngay jaay manoo ko publicité ci jàkka ji huwa xaraam limaada rawa al imam an-Nasaa'i wal rahmatullah alayhima mu ngi ci sunan yi ñu ne lan yonent bi alayhi salaatu salaam ne man baa'a aw ibtaa'a fil masjidi fa quulu lahu laa arbaha Allahu tijaaratak yonent bi alayhi salaatu salaam ne képp koo xamante ni nii dafa jaay wala muy jënd ci jàkka ji nee leen ko hee laa arbaha Allahu tijaaratak nee leen ko yal na bu say yal na bu borom bi subhaanahu wa taala barkeel sa njaay mi ngay jaay te tuddoon nañ fi benn jour bu ma juumul léegi yooyu dinañ ci ñëw ci masala yi ngir leeral côté boobu ak tamit di fa seet lu réer nashdu dalla fil masajid te nga woon fekk yonent saxaaba yi toog yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ñëw di laajte gëléemam gu réer yonent mi aleyhi salaatu salaam dane ko laa raddahu llahu ilay inna al masajida lam tubna li hada lii mooy makaarimul axlaaq xam nga xam nga wax ji dafa tara waa ji dafa jóge fee ñëw di seet gëléemam gu réer fekk yonent mi aleyhi salaatu a ngi toog ak saxaaba yi radiyallahu anhum ci jàkka ji mu ñëw di laajte waaye gisu ngeen sama gëléem gu réera yonent mi aleyhi salaatu ne ko laa raddaha allahu lak wala raa raddahullah ilayk yal na bu la ko yàlla delloo ndax fa innal masajida jàkke yi lam tub na li tabaxuñ ko ngir ñu ñëw di fi seetlu réer xam nga xam nga mbir mi xam nga tontu bi tarnas lii mooy makaarimul axlaaq li li tax mu tontoo noonu mooy ne parce que du àqam moom mais lii àqu yàlla la boo xamante ne mooy néegam yi dafa wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada jàkka yi c'est exclusivement réservé à Allah subhanahu wa keneen bu fi nekk bi woo walla ngay di dara ci jàkka yi bu leen fi jaamu dara wala ngeen fi indi yenn discussion yoo xam ne du njariñ loo xam ne njariñ la loo xam ne yelloowul ñu ko fay wax waaw